gisoon li nga xam ne moom la xadiisu seydna abu sa'id alxudri radiyallahu anhu doon wax keroog bi nga xam ne ci la yónni benn or yónni ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dhul xuwaysira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 ci seenu feeñ mooy nit koo kële yonent bi alayhi salaatu te Seydina Abu ne maa ngi seede ne lii ma leen nettali maa ko dégg ci yonent bi alayhi mais maa ngi seede ne Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu moo xarek ñoom taman wa ana maa àndoon naag ñoom ba ni nga xam ne lañ koy faate mu laaj nañ ko seet ci biir mbooloo mi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 taxe nañ imaam diw ko ne min ahlil bid'a wal ahwa ci waa bid'a yu mag yeeg toppkatu seen caaxaan yeek seen bakkan yi lañu waaw mais bid'a ñoom ci ñoom bid'a boo xam ne day génn nit ki ci diine début bi nag mën nañ def bon di pour pour pour taqiya googu nga xam ne moom la chiites yi def ñoom it début bi ñoom ni ñuy def dañuy fexe xawaari ji di dem ci jàkka yi ndax bu manu la ñàkk ko war nga foog ne ñoom imaam bee leen di jiite déedéet ixtilaafu niyya la doxal nee nañ hein ñuy dem def ixtilaafu niyya dañ naan bon dañuy topp ci ginnaawu imaam bi mais imam bi jiite wuñu ñun leneen la ñu yéene ñun suñu jub mooy ñooy defandoo xam nga loolu <laughs> xam nga loolu loolu masala la waaw mooy est-ce que nit yooyu nag masala yooyu mooy masala est-ce nit mën naa julli ci ginnaaw nit te bokku ngeen yéen li ngeen julli bon loolu taxu ñoo jóg mais comme ay ay ay ay ay ay ay salaatul muftaridi xalfal mutanaffil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 radiyallahu taala anhu ak ñooñu këne bon xawaarij yu yoon ne xawaarij yi nii yonent ba lay saa saam dara ay yéeféer mooy yamruquuna dañuy génn ci diine ji ah kamaa yamruqu sahmu min ar-ramiyya dañuy génn ci diine ji dañuy génn ci diine ji dañuy génn ci l'islam comme ni nga xamante ne xeej bi boo ko sànnee ci pourwaa bi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 loolu l'islam wootewul ci ay révolte yooyu mais dañ laa bëgg wax bu dee nguur bu dëng la kenn manu la ne gaa yi nga xam ne dañoo génn ca ñoom nekk dissident que ne gaa yi dañ naan ñoom ay xawaarij lañ déedéet xawaarij yi déggoo li al imam ash-Shahrastani wax mooy ñoo xamante nii ñoom imam al haq imam bi nga xam ne imaamu dëgg la moom lañu weddi waaw moom lañ ne ñeet gëmuñu tus ah, bi nga xam ne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 ñoom ñu jël ko di ko bomb di ko utiliser ci jullit ñi naan jullit ñee mel nii voilà ku am sab noon rek jël ay aay yoo xam ne aay yu wax yéeféer nga ne gaa yi la gis nga jullit ñi def leen ay yéeféer waaw intalaku pas intalaku loolu feeral moo la parenthèse ah yi ngeen jéggal ma hmm. <laughs> ak yeneen yi nga xam ne bàyyiwuma ci xel <laughs> ah <laughs> yaa ma'shara nuxaat yaa ma'shara nuxaat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 ha inna alladhina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama yooyu mu doon wax ba mu jeexalee lam ñoom ulaa'ika hum ñoo gën yées ci mbindeef yi mooy ñi weddi la doon wax kon fii bu yonent bi alayhi salaatu salaam nee yi nii ñoom sharrul xalqi hum sharrul xalqi loolu way ma ne way ma ne loolu noonu dafa leer que ne gaa yi daa fekk ne ñooñu ay yéeféer lañu ah waaw ñu ne mu ngoo en plus am na leneen moom balee galima noonu arabi al maliki rahmatullah ale mu ne yeneen balay saa saam li mu wax ci xarit yi wax ci xawaari yi mu ne innahum abghadul xalqi ila allahi ta'ala xawaari yi ñoo gën a ñooy ñoom la buur ya ñoom la buur yàlla gina a bañ ci mbindeefam yi mais sawaay loolu loolu mën nga ne ñooñ ay jullit lañ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 ba léegi mooy xadiisu Mawlaana Ibnu Umar beneen version idaa kaffara rajulu axaahu faqad baa'a bihaa ahaduhumaa waaw yonent bi alayhi salaatu ne ayyumaa imri'in nit ku taxaw nit ku ne li axiihi nit ku wax mbokkam yaa kaafir hee yow yéeféer bi faqad baa'a bihaa ahaduhumaa kenn ci ñoom ñaar mooy dina dellu mooy dina nekk bu daa fekk bay nekk yéeféer waaw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 Seydina Ali radiyallahu anhu mi ñuy taxé ne yéefér la yonent bi alei saatu salaam nee na àjjana la jëm saxaaba yi dans leur généralité yonent bi alei saatu salaam seedeel na leen ne ñoom ay nit àjjana lañ ah moom saxaabaam yi suñu boroom ne moom gërëm na leen alquran wax radiyallahu anhum wa radu anhu ah gërëm na leen kontaan na ci ñoom ñoomit kontaan ci ngërëm bu leen yàlla ngërëm ak xéewal yu leen defal ñun leer nañ ne kon ñooñu du ñu yéeféer léegi nag ki ñëw ne yéeféer la kon nag dañuy leer ne waa jooju mooy yéeféer ah waaw waaw loolu dañuy wan ne waa ji mooy yéeféer waaye gaa yi gaa yi gaa leen nii waaye waaw kon loolu la bu fi kenn nekk naan ay ay ay gaa yi du ñu yéeféer ah voilà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 am na yeneen i dalil boo xam ne boobu rek la ñuy wax am na yeneen a parce que dañoo bëgg a tënk affaire bi ngir mën a pare mooy euh, yonent bi alei saatu salaam bi mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam mooy xadiisu mawlana ibnu mas'ud radiyallahu anhu ibnu ibnu ummi abdin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 parce que buñ bàyyiwul woon seen diine yonent bi alei satu salaam du ne yamruquuna min ad diini dañuy génn ci yamruquuna min al islam moo gën a leer yonent bi alei satu salaam ci boppam moo ne dañuy génn ci l'islam wax saxaaba yi ne leen bu ngeen dajeek ñoom xare leen ak ñoom xare leen ak ñoom ndax bokk nekk na ci xareek ñoom pay gu réeréeréy comme ni Seydina Ali ibn Abi Taalib wax ci xadiis bi ñu gis ci jataay bi weesu te xadiis bi fii saxiixayni ha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 gëm na yonent bi alayhi salaatu buur yàllaa ko yónni yooyu yëpp gëm nañu mais gars yi lan ngeen te tamit dañ leen di gis arkaanul islam yi mooy ponk l'islam yi dañ ciy ne te te te dañuy julli kenn yonent bi alayhi salaatu salaam lan la wax ak saxaaba yi. yaqiru ahadukum salaatahu ma salaatihi wa siyaamahu ma siyaamihi yamruqu waaye foofu lañ soxla bi alayhi salaatu salaam nee na Seydina Omar bi mu naan ko daani adribu unuqa Zul Xuwaysira kàccoor bu mag bi mu waxee la wax bay dem Seydina Omar ne yonent bi alayhi ne bàyyil ma faat ko yonent bi alayhi ne ko déet bàyyi ko laa bàyyi ko ne ko nag gis nga sa yaxruju min di di i gis nga waa ji di dem nii wane ginnaaw muy Zul Xuwaysira